الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa wala sawfa yu'tiika rabbuka fatardaa alam yajidka yatiiman fa aawaa wa wajadaka daallan fahadaa ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الطائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم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 Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci seen jotaay bi wees gisoon nañ li ci aju woon ci mbëstal bi ak yenn masala yi nga xamante ne moom lañu tàmbale woon waxtaan woowu wala njàngat bi nga xam ne moom lañu jàngat téere bi di kitaabul kusuuf gisoon nañ ci baabu salaati fii kusuufi shams bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci yoonal ak tegtal yi wane maanaam ne bu jant bi bu ñu jàppee jant bi def na julli ñu gisoon ci xadiis Seydina Abu Bakra ak Seydina Abu Mas'ud al-Badri ak Seydina Abdullah ibn Umar ak Seydina al ta'ala anil jami' yooyu yëpp benn bu ci teg bu ci nekk di tegtale len jàpp biñ jàpp jant bi ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn julli ko gisoon nañ tamit buntu bi nga xamante ne moom mooy baabu sadaqati fil kusuuf bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci saraxe gi ñuy saraxe su fekkente ne dañoo jàpp jant bi ñu gisoon ci xadiisu sayyidati Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom la doon wax ne dañoo jàppoon jant bi jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wax ni nga xamante ne noonu la jullee bi ñu jàppee jant bi mu daal di ciy teg na fa xat <coughs> fa xataba an-naasa fa hamida allah wa asna alayhi thumma qaala inna ash-shamsa wal qamara ayataani min ayati allahi la yanqasifaani li mawti ahadin wala li hayaatihi fa idha ra'aytum dhaalika fa idha ra'aytum dhaalika fad'u allaha wa kabbiru wa sallu daal di ciy teg wa tasaddaqu mu ne naka jant bi ak weer wi ñoom ñaari màndarga lañ di kéemtaan ci kéemtaan yi buur yàlla subhaanahu wa taala duñu muuru ngir deew kenn naka noonu du caageen dundu kenn soo leen gisee loolu daal na ngeen mum ñaan yàlla te ngeen kabbar na ngeen julli te na ngeen saraxe mu ne kon nag loolu mu daal di ci teg li nga xamante ne moom la ci teg gis léegi nag ñu war yegg ñu war a tàmbali tey ci gis baabu nidaa bi ak salaatu jaami'a fil kusuufi baabu buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci daa ci woote gi ñuy woote ngir ñu mën a ñëw julli maanaam nodd gi ñuy nodd maanaam ngir ne julli euh, salaatul kusuuf wala boog salaatul xusuuf muy bu ñu jàppee jant bi ak bu ñu jàppee weer wi amul nodd amul liqaam comme naka noonu niñ ko gise woon ci jullig eid naka noonu tamit ci jullig baaw naan yooyu yëpp amul benn bu ci am nodd <coughs> wala mu am liqaam julli yéeneen yi nga xamante ne tamit da noonu rek deme yëpp amul bu ci am nodd amul bu ci am liqaam <coughs> bu imam bi du xëy ndigal dañuy dem rek ci jumaa ji woon wax ne da salaatu jaami'a maanaam julli gée ngi nii ah woote nañ ko maanaam julli gaa ngi nag salaatu julli jaami'atun aji dajale na maanaam mi ngi dajale mbooloo mi ñëw leen wuyu ci ngeen ñëw toog julli waaye amma comme ni nga xamante ne noonu la ñu xamee nodd ci julli yi nga xam ne moom la ñuy def ci julli yi loolu ci julli juróom yi lañ koy def moo tax mu daal di wax ne kon nodd gi ñuy noddee maanaam woote gi ñuy woote ndax am ni daaw li muy tekk mooy woote baatu nodd foofu la jóge ci wolof yi naka noonu dañ koy al nag moom mooy nodd bi nga xamante ne maanaam moom mooy yëgle gi waaye bi nga xamante ne moom mooy asalaatu jaami'a fil kusuufi ci bu ñu jàppee jant jant bi naka noonu li nga xamante ne tamit moom la ci na moom mooy itam bu ñu jàppee weer wi te ñu war koo def comme li nga xamante ne noonu la nekk mazhabu shafi'i ak xanaabila rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathana Ishaaq te moom mooy ibn Mansuur Abu Yaqub ibn Mansuur al-Kawsaj lool la Abu Ali al-Jayaani wax amma ki nga xamante ne moom mooy al-imaam Abu Nu'aym rahimahullah moom dafa wax ne eh, Ishaaq bi ni ibn Rahawayhi waaye li gën a dëgër insha allah mooy ne Isxaaq e, ibn Mansuur al-Kawsaj la mu ne qaala axbaranaa Yahya ibn Saalih te mooy abu abu Zakariya dañ koy abu Saalih Yahya ibn Saalih al-Wahhaazi moom e, gën a adduna 147 ane gën a adduna 222 ane gisam nañ tamit moom ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddasanaa Mu'aawiya ibn Sallaam ibn abi salaam al-Habashi dimashqi te moom dàqantanam nekk abu salaam euh, rahimahullahu taala di maanaam maam moom Muawiya ibn ibn salaam noonu la tudd baayam di abu salaam di dàq maanaam tudd euh, mam Mamtuur al-Aswad euh, rahimahullahu taala di Himsi rahimahullahu ginnaaw ga mu nekk waa Sham maanaam nekk waa Dimashq rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Yahya ibn Abi Kathir te mooy Abu Yahya wala Abu Kathir mu ne qaala akhbarani Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri muy doomu ci Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu nekk bokk ci kenn ci fuqahaa sab'a yi ci benn wax bi ñuy wax ni kan moom mooy juróom-ñaareel ci fuqahaa sab'a yi an Abdullah ibn Amr te moom mooy ibn al-Aas radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee na lamma kasafa bi nga xam ne lamma bi nga xamante ne kasafat muuru na ashams jant bi mooy bi nga xam ne jàpp nañ jant bi ala ahdi rasulillahi ci jamonoy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nuudiya dañoo noddu maanaam nuudiya dañoo woote ne inna salata jamia loolu rek la ñu wax maanaam nee julli gi woote nañ ko loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax saa yoo xamante ne dañuy woote su fekkente ne euh, julli gi nekk julli goo xamante ne julli farata la maanaam mu xam ne ci sunnat muakkada yi la bokk noonu lañ koy faral di def loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi xadis bi kon ci buntu bi leeral na biñ jàppee jant bi loolu la ñu wax ngir woote ngir ñu daal di koy jàpp ci jamono yenente ñu ñu ñu def ko ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi imam al-Bukhari dañ ko indiwaat mille cinquante et un ak euh, imam indi na ko xadis numéro neuf cent dix imam ko mille quatre cent soixante dix imam Ahmad ibn Hanbal na ko 6631 ak 7046 kon dégg gis ne waa ashaabu kutubu sitta <coughs> imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoo ko indi amma imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu xutbatil imaami fil kusuuf mu ne baabu bunte ngi nii boo xamante ne day wax ci xutbatil imaam xutba bi nga xam ne moom la imaam bi de wax fil maanaam mooy bu ñu jàppee jant bi loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute woon comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon li ëpp ci borom xam-xam yi te mooy fuqaha ak hanafiyye ak malikiyye ak hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne bu fekkente ne julli jum julli dafa am bu boobaa duñ def xutba maanaam julli gi nga xam ne moom mooy buñ jàppee weeru duñ def xutba maanaam li nga xamante ne rek moom mooy moom la ñuy def moom mooy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy julli bu ñu jullee ba pare te dañut ñu daal di ñaan maanaam ni commencé di wax di di def ay astaghfirullah wala boog bu fekkente ne dafa euh, dafa euh, dañoo ñëw fekk mu nekk waxtu woo xamante ne dañ cay tere ku ca naafila bu boobaa tamit da ngay ñëw rek nga daal di commencé def ay astaghfirullah ak di kabbar di maanaam ak di di di euh, ñaan borom bi subhaanahu wa ak tamit di ko sabbal ak yu noonu maanaam ak di def tahlil mooy di wax laa ilaha illa <coughs> waaye deful amul amul loo xamante ne maanaam xutba la goo xamante ne gu ñuy def su fekkente ne tamit wuññeekoo dañu pare te wuññeeku tamit loolu rek ñuy def xutba gi du ci am loolu mooy waxu jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim amma fuqahaa shaafi'iyyi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne ahaan kay daañ daañ ko wax kay maanaam daañ def xutba te lool ñoom ñii ñi ngi teg te loo ci li nga xamante ne moom mooy lii di imam al-Bukhari di wax mu ne wa qalat Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wax na mooy ummul mu'minin wa asma ak ki nga xam ne mooy sayyidatuna asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma amma hadith sayyidat Aisha bi romb nañ ko moom la ñu romboon ci buntu bi nga xamante ne moom la ñu jeexalee suñu jotaay bi weesu te moom mooy baabu sadaqati fil kusuf hadith sayyidat asma bi radiyallahu ta'ala anha dana ñëw ci buntu yi ci kanam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala maanaam daal di wax ne ñoom ñaar ñi ñëpp kenn ku ci nekk wax nga ci sa nettali bi nga xamante ne moom nga nettali bi ñu jàppee jant bi nee nga xataba nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xataba xutba na an nabiyyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax jooju nag ñeneen ñi ci des li nga xamante ne noonu lañ ciy tontoo dinañ ci ñëw léegi inshaa allah mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab ilayhi haddathana yahya ibn bukayr te moom mooy abu zakariya yahya ibn abdullah ibn bukayr qurashi al makhzumi rahimahullahu ta'ala qaala haddathani al-layth mooy ibn sa'd Euh, mooy al imaam Abul Haaris al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi mu ne an Uqayl te moom mooy ibn Xaalid ibn Aqil al-Ayli an ibn Shihaab te moom mooy imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab Abu Bakr az-Zuhri moom mu ne xaa ma maa ngi jóge ci beneen càllale gii di dem ci beneen ma maa ngi jóge ci càllale gii di dem ci beneen càllale mu ne haddasa mu ne wa haddathani Ahmad ibn Salih te moom mooy Abu Ja'far Ahmad ibn Salih al-Misri rahimahullahu ta'ala te mooy tabari maanaam qaadi boobu gisoon nañ ko te solo lu bari ci Abdullah ibn Wahb mu ne qaala haddathana Anbasa te e, moom mooy Abu Usman Anbasa ibn Khalid ibn Yazid ibn Abi Najjad al moom mi ngi génn àdduna 198e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom tamit ay lii la ay xadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Yunus te moom mooy ibnu Yazid al-Ayli an ibnu Shihab te moom mooy az-Zuhri annahu qaala haddathani Urwa te moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam an Aisha te jëlee ci sayyidat Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha zawju nabi di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat nee na xasafat muurun nañu shamsu jant bi fii hayaati nabi ci dundug Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa xaraja mu daal di génn ilal masjid ci jëm ci jàkka ji maanaam loolu jumaa ji nga xamante ne foofu la ñuy wootee maanaam loolu tamit day tegtal li nga xamante ne moom mooy ne imaam bi moom mooy woote wax na lañ ñëw waaye imaam bi maanaam nekkul sart maanaam ne maanaam imaam bi nga xam ne moom mooy jiite jullit ñi ci gox boobu maanaam ki nga xam ne la ñuy wax comme gouverneur bi moom mu wax ne nañ ñëw déedéet waaye bu fekkente ne imaamu jumaa ji moom moom mooy war a njëkk a ñëw moom moo war a woote te su fekkente ne imaam bi nekku fa nag mu daal di wax kenn ci julli ñi nañ nañ ko teg wala boog loolu tamit moom mooy ci charte mu bañ a nekk koo xamante ne fitna day am maanaam tey su fekkente ne imaam bi wootewul nit ñi ñoom nañu dem woote ñu jàlli nañu dem julleendoo waaye loolu comme ni ko xanaa bi lay waxe rahmatullah alayhim dañ koo chartal ci ne euh, mu bañ a nekk loo xamante ne euh, euh, fitna la leen ciy fekk wala boog ñu ragal ci dara lu leen ci fekk ak ngaañ bu boobaa ñu daal di laqatu def ko su fekkente ne nag euh, loolu mënta nekk ñu daal di koy def maanaam feeñal ko su fekkente ne dara du leen ci fekk ñu feeñal ko su dee am na lu leen ci nar a fekk nag ñu laqatu def ko waaye bu fekkente ne am na lu leen ci fekk yeneen fuqaha yi rahmatullahi alayhim dañu ne rek bu boobaa nañ ko bàyyi ku nekk rek jullee ko këram jarul ñuy nekk di ko def di laqatu maanaam jarul ñu yegg ci fu mel noonu bi nga xamante ne kon loolu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo génn def ko. mu ne fa saffa naas moom mu daa fa mu daa di sàppi an naas nit ñi waraahu ci ginnaawam fa kabbara mu daa di kabbar fa faftara euh, mu daa di euh, tàmbali daa di euh, daa di def rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa ak njàng tawilatan bu gudd summa topp kabbara mu daa kabbar fa raka mu daa di rukoo ruku'an ak du rukoo tawilan bu gudd summa topp qaala mu ne sami allahu liman hamida comme li nga xamante ne noonu lañ koy defee suñu julli fa qaama mu daal di taxaw walam yasjud te sujjootul waaye wa qaraa dafa tàmbali waat wax qiraatan maanaam mooy euh, euh, fële faq faqtaraa maanaam fii mu ne wa qaraa fële maanaam faqtaraa mooy dafa tàmbalee jàng fii mu daal ni wa qaraa fii nag moom mu daal di jàng maanaam mooy dafa jàngat rek qiraatan am jàng tawilatan bu gudd hiya boo xam ne booba jàng adna moo gën a néew minal qiraati ci njàng al ula bu njëkk bi lii day tegtale kon li nga xamante ne noonu la ñuy jullee li nga xamante ne moom moo ci sunna mooy dañuy njëkk a jàng jàng bu gudd bu gën a gudd beneen bi ci def gën a néew tuuti waaye li nga xamante ne nag noonu la ko defee moom moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy daf koo jàng maanaam lu tolloog suratul baqara noonu la jàngee maanaam ginnaaw fatiha bi ñaareelu jàng bi lu tolloog suratu al imran la ko defoon ginnaaw fatiha waaye guddaay boobu nekkul lu ci luñ ci sartal maanaam ñu ci sopp rek la ci julli gi nga xamante ne maanaam nit ki mën naa jàng lu mu mën rek même bu fekkente ne guddewut noonu waaye comme que bu ñu jàppee jant bi waxtu wi day gudd loolu moom moo tax ñu sopp mu nekk njàng bi nga xamante ne moom mooy njàng mu gudd mu nekk bi nga xamante ne loolu la def maanaam kon dafa jëkk kabbar daal di jàng tari xa tari beneen saar maanaam daal di roko roko bi tamit mu daal di tolloo wala mu jegewantoo ak li nga xamante ne moom mooy njàngale waaye tamit mu daal di jóg ki daal di wax sami allahu liman hamida daal di jàng fatiha daal di jàngaat saar bu gudd maanaam noonu maam jàng mu gudd tamit après mu daal di rukuwaat ruku boo xam ne dafa xaw a jegewantoo ak loolu ñi nga xamante ne comme niñ ko gise woon fuqaha hanabila rahmatullah dañoo jàpp ne maanaam bu dee ruku gi njàng gi dañ ci war a tolloo rek dafay mënef na koo jàngee lu war a tolloog téeméeri ak ñi nga xamante ne ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim dañ cee yokk ne maanaam ñaareelu rukoo bu njëkk bi mooy tolloog loolu ñaareelu rukoo bi mën naa tolloo rek juróom aaya maanaam loolu <coughs> mooy quatre-vingt juróom fukki maanaam mooy euh, kon euh, lu war a tolloog loolu mu ne euh, mu ne qaala mu daa di wax sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kon fu njëkk fi sami allahu liman hamidah rek lay wax ñaareel bi ci lay waxee rabbana wa lakal hamdu ginnaaw bi mu ne sami allahu liman hamidah summa topp sajada mu daal di sujjóot sujjóot googu tamit dana gudd comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala summa qaala mu daal di wax fi rak'ati al ci rakka bu mujj bi misla zalika kemuk loola maanaam da ngay gis ne dañuy wax ne léeg-léeg dañuy wax ne ñeenti rakka la ci ñe ci ñe ci ñeenti sujjóot léeg ñu ne ñaari rakka waaye loolu daañ ñëw ci gis nañ ci hadith sayyidina Abu Bakra radiyallahu anhu fu mu waxee ne rak'atayn fii tamit nga gis ne sayyidatu Aisha ni mu waxee nii mooy dafay wax ne ñaari rakka waaye fi nga xamante ne insha allah taala dinañ gis ci xadiis yi di ñëw <coughs> di wax ne ñeenti rakka la maanaam ci ñeenti sujjóot maanaam kon maanaam ala kulli xaal euh, maanaam istilaah bi rek moo wute maanaam terminologie bi moo wute waaye ngir ne rukkoo bu nekk lañu ñu mu nekk benn rakka ngir ne rakka loolu moo tax ñu koy wax mooy rukkoo gi moo tax ñu tuddee rakka rakka moo tax bu boobaa ñu naan ñeenti rakka waaye tamit bu ñu xoolee ne sayyidna moo tax foofu ñoom noonu la ñuy tontoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyyi rahmatullah alayhim yi jàpp ne ñaari rakka kese la maanaam mu nekk na koo def nag ñeenti rakka wala ëpp loolu maanaam moom mooy ñaari rakka la ma xanafiyyi noonu lañ ci jàpp ne julli bi ñaari rakka seulement la su wuññeekoogul mën ngaa dolli dolli yeneen ñaari rakka su wuññeekuwul mën nga dolli yeneen ñaari rakka ñi nga xamante ne ñoom moom mooy ne ñeenti rakkaay rek nii lañu koy defee loolu moom mooy na bu ñu noppee nag ci la ñuy doog a def ñaan yeeg kabbar yeeg ak yu mel noonu ba keroog muy wuñeeku loolu euh, moom mooy li nga xamante ne moom euh, moom la boroom xam-xam yu wuutee foofu rahmatullah alayhim mu nekkoon nag fastakmala maanaam nga gis ni fii wa da bi sax wax na ko mu ne fastakmala ci lay matalee arba'a raka'atin ñeenti rakka fii arba'a sajadatin ci ñeenti sujud maanaam ñeenti rakka ci ñeenti sujjóot maanaam moom mooy ne ñaari rakka comme niñ ko waxee léegi maanaam ne noonu lay deme wan jalat mu daal di wuññeeku ashams jant bi qabla lu jiitu an yan fari fa muy dem summa topp na kaama ci la taxawee fa asna mu daal di bàkk kañ allah borom bi subhaanahu buur yàlla subhaanahu wa bi ma ci li nga xam ne huwa moom buur yàlla ahluhu moom la yelloo maanaam mu bàkk ko kañ ko gisoon nañ daf ne hamidallaha wa asna alayhi ci beneen xadis bi nga xamante ne moom la ñu romboon mooy dafa sant yàlla daal koy ba kañ ko dinga loolu maanaam moom noonu lay tàmbalee xutba gi moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam li gis ne fii nii waxu fii maanaam riwaayé bii nii indiwu fi summa xataba maanaam comme nam ko waxe woon waaye dafa indi riwaaya boo xamante ne baatu xataba amu ci waaye nag daf lay delloo wàcce baat bu ci xadis bi maanaam ci yeneen riwaaya yi nga xamante ne jotoon na koo indi ak yeneen riwaay yoo xam ne dana ko indi ji ci kanam insha allahu taala muy bu sayyidatu asma bi radiyallahu taala anha mu ne kon nag dafa daal di bàkk yàlla kañ ko maanaam ci li nga xamante ne moom la yelloo summa qaala topp mu ne huma ñoom ñaar nii maanaam mooy jant bi ak weer wi aayataani ñaari ñaari mandarga la min ayatillahi ci manday ger buur yàlla yi maanaam ah, muy aaya ah, maanaam muy muy muy muy kéemtaan ci kéemtaani buur yàlla yi laa du ñu muuru li mawti ngir deewuk ahad kenn wala li xayaati du caageen ak dundam fa iza ra'aytumuha soo leen ko gisee rek fasda'u na ngeen daw gaawtu ila salaati jëm ci julli ngeen daw laqtu ci ci julli maanaam kon loolu day tegtale ne maanaam loolu su amee rek dañoo war a daw ci borom bi subhaanahu wa taala dem laqatu ji ci julli mu ne wa kaana te nekkoon na <coughs> yu hadis kii wax li mooy imam az-Zuhri imam az-Zuhri nee na wa kaana nekkoon na yuhaddisu doon wax Kasiir ibn Abbaas te moom mooy Abu Tamaam Kasiir ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib ibn Haashim al-Qurashi maanaam eh, di waa di waa banu bokk ci waa banu Haashim di kenn ci doomu Seydina Abdullahi eh, Seyd Seydina Abbaas bi maanaam muy frère ak Seydina Abdullahi ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma Euh, euh, dégg nga mu nekkoon tamit koo xamante ne nit ku ku sell la woon bokk borom ngëneel gu màgg euh, nekk tamit koo xamante ne maanaam moom mi ngi ci taabi'i yi lañ ko boole rahimahullahu ta'ala am na tamit ñoo xamante ne dañ ko boole ci saxaabi yi comme li nga xamante ne noonu la nekkee ne maam ci li gën a siiw mooy ci saxaabi yi la bokk radiyallahu ta'ala anhu waaye am na ñu ne maanaam comme ñoom al imam ibn Hibbaan ne ci taabi'i la bokk euh, rahimahullahu taala ala kulli xaalin li tax moom mooy ne euh, dafa fekk ne moom solowul ci yenente bi sallallahu alayhi wa loolu moom moo tax comme le imam ibn Sa'd wax maanaam solowul ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne xale la woon dafa nekkoon ku ndawe moom mu ne doon na toxal di nettali na Abdullah ibn Abbas naka sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma kaana nekkoon na yu xaddisu doon nettali yawma bis bi nga xamante ne xasafat moom la muuroon ak sam si jant bi bi misli xadisi bi misli ci kem xadisi xadisi Urwa mooy sayyidina Umar imam Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma comme mooy xadis bi nga xamante ne moom la ñu nettali léegi ne sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma tamit noonu la ko doon nettalee an Aisha jële ci sayyidatuna Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha neen fa qultu li Urwa ma daal di wax Urwa ne ko inna axaaka naka sa mbokk ma maanaam frère am te moom mooy Seydina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu yawma bis bi nga xamante ne xasafat moom la muuru woon maanaam bi nga xam ne xusuuf dafa amoon bil madina ci ca madinatu munawwara maanaam bi ñu jàppee jant ba ca madina moom muy julli mu ne lam yazid yokkut ala rakatayni ci ñaari raka misla subhi kem julli suba maanaam ni mu jullee woon keroog maanaam defut lu tolloo lu mel ni jullik suba maanaam loolu nag fu tamit maanaam bokk na ci li nga xam ne moom mooy dalilu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey rahmatullahi alayhim ne kon sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam moom moo gën a xam Urwa ibn Zubayr ngir ne kaala daf ko wax ne ajal waaw waaye li annahu ndax moom kat axta as sunna dafa mooy sunna maanaam li nga xamante ne Euh, moom la wax fii dafa am yu bari yuñ ciy jànge waaye masala bu njëkk bi moom mooy wiñ nga xam ne moom la ñu tàmbalewul di junj mooy ne Hanafi yi rahmatullahi dañuy ne comme Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu moom moo gën a xam sunna Seydina Urwa ibn Zubayr ngir ne moom saxaaba la kee moom du saxaaba maanaam kon li muy tekki moom mooy ne euh, moom kon euh, ni mu doxale noonu moom mooy sunna loolu moom mooy benn bi ñaareel bi moom mooy ne euh, waaye tontu googu euh, defe naa nekk tontu bu dëgër maanaam lu tax mooy ndax sayyidna Urwata ibn Zubayr moom waxu lu ko ci boppam naka noonu maanaam waxut ne moom moom moo wax ngir maanaam ngir ne moom boobu taxu koo xàmmee sax waaye dafa ne sayyidna Abdullah na sayyidatna Aisha radiyallahu ta'ala anha moom moo nettali maanaam te loolu moom doy na sëkk maanaam ci ci ci tegtal naka noonu sayyidat Asma radiyallahu anha jëmmi mbir moomu noonu la ko nettalee muy benn ñaaree bi ci def moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala yokku ci ne maanaam li imam az-Zuhri wax nii ne Kathir ibnu Abbas moom it nettali na ne dégg na ci Seydina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu taala mu nettali jëmmi li nga xamante ne moom la sayyidat Aisha nettali te imam Urwa ibn Zubayr jëli ko ci moom kon loolu yëpp day tegtali ne melokaan bee nga xamante ne moom lañ ko waxee noonu lan koy defee te loolu moom mooy li nga xamante ne moo noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam defe woon waaye beneen mbir bi nga xam ne moom moo mën a ne moom mooy comme li nga xam ne noonu la ko jumhuur di waxe mooy ne ñaari rakka yooyu ñooy farata et que Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma dafa doxalee noonu ngir jàngal nit ñi ne du rek lañ ko mën a defee maanaam mëneef na koo defee nii tamit mu baax <coughs> beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy ne euh, maanaam salaf salih radiyallahu anhum maanaam mooy mag ñu baax ñooñu ñoom dafa am noo xamante ne noonu lañ doon bàyyee xel maanaam ak koo mën a doon maanaam bu fekkente ne li nga def wuute nag li yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam def ñoom dañ naan la yow mooy nga sunna maanaam ñoom amul maanaam du ñu jël ay gants yu bari pour mën a wax li nga xamante ne rek dëgg gi noonu la demee maanaam ànd ak ne duñu saaga duñu ŋàññ duñu wax lu bon waaye nag daal leeral ne lii moom du sunna kii ni mu doxale loolu wuuti na ak sunna te loolu day tegtale ni nga xamante ne noonu lañ jëlee yàlla kese jël maam teg ko ci seen kanam mu nekk seen borom ñu gëm ko naka noonu loolu lañ jëlee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kese teg ko ci seen kanam mu nekk royukaay bu mag bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam euh, al indi na ko xadis numéro mille quarante quatre dana ko indi mille quarante sept mille cinquante deux mille cinquante cinq mille cinquante huit mille soixante quatre mille soixante cinq mille deux cent douze trois mille deux trois mille deux cent trois ak cinq mille cent quatre vingt dix sept imam Muslim indi na ko euh, maanaam euh, neuf cent ñeenti yoon indi na ko neuf cent deux ak neuf cent sept imam Abu Dawud indi na ko mille cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingts mille cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-neuf ak mille cent quatre-vingt-onze imam at-Tirmidhi indi na ko cinq cent soixante et un imam an-Nasa'i indi na ko mille quatre cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-six mille quatre cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-dix mille quatre cent soixante-douze mille quatre cent soixante-treize mille quatre cent soixante-quatorze mille quatre cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept ak mille cinq cents

mu ne baabun hal yaqulu kasafati shams aw xasafat baabun bunte ngi ni hal yaqulu ndax dafay wax kasafati shams maanaam euh, kasafat maanaam jàpp nañu ash-shams jant bi maanaam muuru na ash-shams jant bi aw wala book xasafat maanaam euh, muuru na maanaam li nga xamante ne moom la lu ëpp ci borom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoom bu ñuy wax ci jant bi dañ naan kusuuf comme niñ ko gisee woon maanaam kusuufu shams la ñuy wax bu fekkente ne weer wi la dañ naan xusuuful kamari maanaam ñoom dañuy jëfandikoo kusuuf su fekkente ne jant bi la ñu jëfandikoo xusuuf su fekkente ne weer wi la loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy seen istilaax noonu la ñuy faral di waxee boroom xam-xamu luga yi rahmatullah alayhim dañuy wuute ndax maanaam kusuuf moom mooy jëmmi xusuuf ñu bari ñoom nee nañu benn la comme ñoom a al ak ñeneen rahimallahu al-jami' waaye li nga xamante ne moom bu ñu xoolee alquran ni muy faral di waxe dinañ gis ne kusuuf ak xusuuf am na tuuti bu wuute maanaam tey bu fekkente ne dañ ne al xusuuf maanaam moom mooy muuraay goo xamante ne dafa mat sëkk amma li nga xamante ne moom muy kusuuf moom mooy muuraay goo xamante ne dafa maanaam mooy mooy dafa dafa dafa lenn rek la mooy dafa partiel moom dafa am benn partie rek boo xam ne moom moo muuru loolu moom moo tax comme masalan tey naan mu naan wa xasafnaa bi wa bidaarihi al-ard maanaam mooy muur nañ ko mooy suul nañ ko moom maanaam di mooy comme Qaaruuna li ko dal maanaam nga xamante ne dañu ko suul moom ak alalam gi ak ak suuf waa këram gi moom la ñu jël suuf si wër ko maanaam suuf si muur ko carrément maanaam foofu la ñuy wax xasafa comme ni alquran waxe fii comme ni ko imam al-Bukhari indee mu ne wa qaala allahu taala buur aji kawe ji nee na wa xasafal qamar maanaam jant bi day daal di muur maanaam weer wi day daal di muur mooy éclipse totale bi nga xamante ne moom la ja weer wi di am yawmal qiyaamati loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy xew bu yawmal qiyaamee te bu boobaa mooy day lëndëm carrément boobaa nag moo tax kon xeetu muuraay yi ñaar la dafa am muuraay bi nga xamante ne dafay mat sëkk am muuraay bi nga xamante ne benn partie bi rek moom muy muuru loolu moom day xew ci jant bi naka noonu day xew ci weer wi loolu moom mooy éclipse yi dafa am partielle ak éclipse totale bu fekkente ne bu par bu bu mat la loolu la ñuy wax xusuuf bu fekkente ne bu matut boobu la ñuy wax xusuuf loolu amaan na mooy teqantal bi gën a dëgër insha allahu taala ci seen diggante comme ni nga xamante ne noonu la euh, nekke waaye nag bu fekkente ne nag dañuy wax nii ci wàllu bi nga xamante ne moom la xadiis yi di wax dañuy nettali ne jant bi dafa nekk loo xamante ne léeg-léeg ñu jëfandikoo baatu kusuuf léeg-léeg ñu jëfandikoo baatu xusuuf waaye ngir ne ñoom ñaar sorewante ñu maanaam et que léeg-léeg leeral ne euh, benn partie bi <coughs> maanaam amaan nañ mbir mi ni mu lépp dafa dafa dafa muuru woon waaye plus ñuy julli plus ñu nekk fa maanaam mu am benn partie bi di di teggeeku maanaam bu boobaa ñu naan kusuuf am na waaye nag xusuuf moo njëkk maanaam loolu maanaam mooy tekkanteel bi nga xamante ne moom moo tax ñuy wax kusuuf léeg-léeg ci yenn xadiis yi ñu beneen yeneen yi tamit ñuy wax kusuuf te nga xamante ne kon noonu la xewee woon jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam beneen mbir bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel amaan na sax fañ ko waroon a waxe mooy te mbëmbëstal ga maanaam mooy ni jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon moom mooy at bi mujjee dund ci la ñu jàpp weer wi maanaam muy fukkeelu at bi wala juróom-ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaay yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam du xew-xew boo xam ne dafa répété wu ci dundam maanaam benn yoon la amma yu li répété wu ci dundam mooy weer weer wi moom jàppal ko jàppati ko jàppati ko comme ni nga xamante ne noonu la ko fuqaha yi di waxe rawatina imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Sa'id ibn Ufayr te moom mooy Abu Usman al-Misri Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ibn Muslim Euh, al ansari rahimahullahu taala di euh, waa misra mu ne qaala haddathana al-Layth te moom mooy ibnu Sa'd euh, Abul Harith al-Layth ibnu Sa'd al-Fahmi al-Qurashi qaala haddathani Uqayl te moom mooy ibnu Khalid ibnu Aqil al-Ayli mun an ibnu Shihab te moom mooy az-Zuhri annahu qaala akhbarani Urwa ibnu Zubayr te mooy ibnu al-Awwam anna Aisha te mooy ummul mu'minina bi zawji an-nabi zawji an-nabi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu anha radiyallahu anil jami' maanaam moom mu ne sayyidatna Aisha radiyallahu anha di soxna yonent bi sallallahu alayhi moo ko xabaare anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salla maanaam julli na yow bi nga xamante ne xasafat maanaam nga gis ne fii dafa jëfandikoo euh, euh, ku ku ku xasafat nga gis ne maanaam mooy ne kon baat bi bi ñu koy jëfandikoo wee ci weer wi noonu lañ koy jëfandikoo wee ci jant bi te boo xoolee téere bi ñu ko tuddee sala julli moom ba maanaam euh, kitaabul kusuuf maanaam nga xam ne kon maanaam li mu la bëgg a wax mooy ne ñoom ñaar ñëpp dañ koy maanaam ñaari terme yëpp xaqiiqatan def ko def koy jëfandikoo ci ñaari mbir yëpp waaye selon ndax éclipse bi dafa total wala déet ci la ñuy wax xasafat wala kasafat waaye lool tamit amaan na loolu la ci jublu wallahu alam wala boog mu jublu ci ne rek maanaam ci luga comme li ëpp ci borom luga yi li ñuy wax ne lépp benn la <coughs> mu ne <coughs> moom moo ko Euh, euh, maanaam mu ne bis bañ jàppee jant ba fa qaama mu daal taxaw fa kabbara mu kabbar fa qara'a mu daal di jàng qira'atan am jàng tawilatan bu gudd summa topp raka'a mu daal di roko roko an ak tawilan bu gudd summa topp rafa'a mu daal di yëkkati ra'sahu boppam fa qaala mu ne sami'a Allahu liman hamidah wa qaama mu daal di wax kama kem ni nga xam mu daal di taxawaat kamaakem ni nga xamante ne huwa noonu la nekke summa topp xara amu daal di jàngat qiraatan am njàng tawilatan bu gudd wa hiya waaye njàng googee addna moo gën a néew minal qiraati njàngal ula bu njëkk bi summa topp raka mu ruko ruku'an tawilan ruku'an ak ruku' tawilan bu gudd wa hiya moo gën a néew minal ruk al ula bu njëkk bi summa topp sajada mu daal di sujood sujuudan tawilan bu gudd summa topp faala mu daal di koy def fi rakaatil axira ci rakka bu mujj bi maanaam lii day tegtale ne sujjóot gi day gudd maanaam te eh, loolu maanaam xadis bi da koy la mu ne summa topp faala mu daal di def fi rakkaatil axirati ci rakka bu mujj bi misla zalika kemuk loolee summa topp sallama mu daal di sëlmal waqat te fekk nag ba mu sëlmalee tajallat wuññeeku na ash-shams jant bi fa xataba an-naasa mu daal di xutbaal nit ñi maanaam ngi gis ne baat bi jëfandikoo wu ko ci pourtant buntu bi nga xam ne foofu la ko bee waaye daf koo indiwaat fii nii maanaam ngir rek nga yittewoo maanaam ne yi maanaam version yi nga xam ne moom la xadis bi amee fa qaala mu daal di wax fii kusuufi shamsi ci jàpp bi ñu jàpp jant bi wal qamari ak weer wi maanaam nga gis ne fii tamit dafa jëfandikoo baatu kusuuf te pourtant jëfandikoo woon na lan baatu xusuuf <coughs> maanaam mu daal di wax ñaar yëpp maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha daal di koy waxana mu ne innahuma naka ñoom ñaar ñi muy jant bi ak weer wi aayataani ay ñaari mandarga lañ min aayatillahi ci mandarga buur yàlla yi ba pare daal ne laa yaxsifaani duñu duñu muuru maanaam nga gis ne kusuuf ak xusuuf yëpp dañ ko jëfandikoo li mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn walaa li xayaati yi du caageen nuk dundam fa iza ra'aytumuhuma soo leen ko gisee rek fafza'u soo leen leen gisee maanaam fafza'u na ngeen daal di gaawtu ila salaat ngeen laqatu ila salaat jëm ci julli loolu tamit day dëgëral ba tey comme niñ ko gisee woon mazhabu euh, Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ne julli euh, bu jàppee jant bi ak bu ñu jàppee weeru yëpp même julli nga xamante ne nag moom la euh, Hanabila rahmatullahi alayhim wuute ak ñeneen ñi maanaam moom mooy ne Hanabila ñoom dañu ne bu ñu jullee. Euh, bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi bu boobaa dañuy tari ci suuf waaye bu fekkente ne dañoo jàpp weer wi dañuy tari ca kaw maanaam kon loolu ngir ne jur bu ñu jàppee jant bi euh, ci suuf euh, la ñuy jullee loolu moom moo tax maanaam day fekk bëccëg la ndax jant bi kenn du ko jàpp lu dul bëccëg awaamaa weer wi dañ koy jàpp ci guddi gi waaye Shafi'i rahmatullah am ñu ci loolu ñoom dañoo jàpp ne dañuy wax ci kaw rek maanaam daa iman dañuy daal tari ci kaw lu tax ngir ne dañ koo gam-gamlee ak julli iid comme ni nga xam ne tamit noonu la ko fuqaha maliki yi waxee rahmatullah ngir ne dañ koo gam-gamlee ak julli iid te noonu la sayyid imam eh, eh, eh, Zubair ibn al-Awwam ki Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ne dafa julli julli gu mel ni bu doon julli julli suba maanaam loolu yëpp day tegtale rek kon dañ koy wax tamit dañ koy jàng ca kaw waaye loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi mu wute nañ ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala limoon nañ ko léegi indi na ko 1044 ak 1046 taxrij bi gisoon nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yuxawwifu allahu ibadahu bil kusufi maanaam baabu bunte ngi nii boo xamante ne day waxal day leeral qawli nabi wax bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, doon wax naan mu ne yu xawwifu day ragalloo allah bur yàlla ibadahu jaama bi bil kusuufi ci maanaam jàpp gi ñuy jàpp jant bi wala weer wi te loolu tamit mu nekk loo xamante ne yéen lii euh, dafa nekk loo xamante ne euh, ñi nga xamante ne ñooy ñi yëngatu ci wàllu xisaab maanaam ñoom dañoo jàpp ne comme que affaire problème u alignement kese la maanaam amul dara lu ciy tiitalaate wala lu ciy jaaxalaate maanaam ba tax ñuy wax ay waxe day fiiri tiit ak jaa yooyu yëpp amul parce que de toute façon day romb day dem waaye borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la yenente bi noonu lañ ko gise woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fatkante ne daf daan gis sax ngelaw mu commencé ngelaw muy upp rek ñu mel ni dafa xiin rek da ngay gis moom mu daal di commencé tiit mun ngir na bu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala bu mu ko na ko def jàmm mu nak mu nekk ngelawal jàmm mu wàccee taw boo xamante ne xéewal lay doon waaye bu mu nekk mbugal maanaam lu gis ne kon moom ni muy wax ne lii day tiitloo borom bi subhaanahu wa taala daf lii ji tiitloo comme ni mu defoon ni mu alagee ay nit ci ngelaw loolu ak ñoo xamante ne jàppoon nañ ne taw mooy waaj a wàcc ci ñoom noonu la tamit bu yii amee borom subhaanahu wa ta'ala noonu la lay fàttalee yawmal qiyaamati bis boobu nga xamante ne comme aaya biñ gis sànq wa xasafa al qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar maanaam ngay weer wi dañ koy muur nga daal di gis tamit ñu daal di dajale weer wi ak jant bi loolu yëpp day maanaam mu daal di lëndëm loolu tamit nga gis ne kon dañ cee war a bàyyi xel delloo wat ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam mu nekk ay màndarga yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala da koy teg ngir ngir nit di la fàttali boppam di la fàttali tamit ne mën naa def adduna bi yëpp mu nekk lënd lëndëm maanaam nii mu def jant bi nii mu def weer wi tey jii noonu la ko mën a defee daa iman bu ko defee ngeen sax ci lëndëm naka noonu tamit comme ni ñu ko gisee woon tamit maanaam mu di ko xool noonu maanaam di xool jant bi fekk dañ koo jàpp loolu mën naa yàq bëtu nit ñi ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp mu nekk loo xamante ne war na delloowaat nit ñi seen xel wala delloowaat leen ci buur yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy ne day tiital jaamam yi waaye day ragalloo jaamam yi comme ni nga xam ne noonu la ko waxe wa maa nursulu bil ayaati illaa taxwiifa te wàcce wuñu maanaam yónni wuñu yabaluñu benn aaya lu dul xanaa di leen tiital di leen ragalloo ngeen bàyyi waat xel seen borom subhaanahu wa taala waaye tegtalewut abadan ci ne maanaam euh, euh, mais lii jarul tiit jarul ragal déedéet maanaam demewut noonu te loolu noonu mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf lay bàyyiloo xel maanaam ne danga nga war di gis tout le temps màggaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci lu nekk waaye ak sañ ak man-manam ak kattanam ak mi nga xamante ne noonu lay defee lu ko neex te kenn mënu ko ko xañ loolu kenn mënu ko ko tere loolu moom la lay bàyyiloo xel mu ne wa qaala abu musa xadiisam dinañ ci ñëw insha allahu taala ci buntu yi ci kanam mu ne wax na ne wax na wax ju mel nii an nabi mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag mu daal di indi hadith sayyidina Abu Bakr bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Qutayba ibn Sa'id te moom mooy Abu Raja Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah as-Saqafi muy al-Balkhi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Hammad ibnu Zayd te moom mooy al-Basri Abu Isma'il euh, al-Azdi al-Jahdami mu ne an Yunus te moom mooy ibnu ah dé euh, déedéet ibnu Ubayd ibnu Dinar Yunus euh, ndax waa Basra lañ mu doon waa Ayli Ayli mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy solo côté Misra ak ñooñu voilà wala Madina noonu waaye ñii waa Basra lañ mu ne kon Yunus ibnu Ubayd ibnu Dinar al-Abdi al-Khazzaz Euh, di abu abdullah euh, al euh, abdi rahimahullahu taala mu ne anil hasan moom mooy al-Basri Hasan muy Abu Sa'id al-Hasan ibn Yasar al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Bakra mooy sayyidina Nufay' ibn Ra ibn Harith al-Thaqafi bi gën a siiwee ci Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala <coughs> moom mu ne Euh, qaala rasulullahi ndawal yàlla li na inna shamsa naka li wér moom mooy jant bi wal qamara ay ay ñaari mandarga lañ yoo xamante ne ay kéemtaanu buur yàlla lañ min aayatillahi ci kéemtaani buur yàlla yi laa yankasifaani duñu leen jàpp lil mawti ngir génn àdduna ak ahadin kenn walakinna allah waaye naka buur yàlla taala aji kawaj yu xawwif mooy ragalloo mooy tiital bi haa ci ngir yi xew-xew yooyu ibadahu ay jaamam Hmm? déedéet man aw ma ko ndax dafa am ci nusxa yi wala li xayaati yi hmm? hmm, waaw kon xëy na ci pour affaire nusxa hadith sayyidina Abu Bakr bi waaw radiyallahu anhu waaw mhm. waaw waaw hmm? waaw dégg ah, loolu ah, maanaam kon loolu maanaam mu fekkete ne maanaam mu ne yu xawifu maanaam li nga xamante ne moom lay ragaloo ragalloo maanaam yu xawwifu dafay ragalloo buur yàlla maanaam bihaa ci moom ibaadahu ay e, e, ay ay jaamam te lool boo xoolee li nga xamante ne moom lay ragalloowee jaamam yi maanaam moom mooy feeñu bi nga xamante ne moom borom bi subhaanahu wa taala moom lay feeñu ci jant bi ak ci weer wi maanaam loolu xeetu feeñu la boo xamante ne dafay tax lëndamaay googu am maanaam mooy moom moo doxalee noonu adduna bi di doxee noonu comme ni nga xamante ne euh, comme ni nga xam ne noonu la ko alam alam alam tarak euh, ila rabbika kayfa madda dhilla maanaam boo xoolee borom bi subhaanahu wa ta'ala ni mu tàllalee ker gi maanaam boo xoolee jant bi ak weer wi yëpp loolu la rek mooy ker gi keru maanaam euh, suuf si maanaam ci ni muy taxawee ci ni jant bi di nekk féete wala weer wi ak maanaam position alignement boobu moom mooy indi éclipse bi mooy indi ñu jàpp jant bi wala boog ñu jàpp weer te pourtant borom bi subhaanahu wa taala def na walaw sha'a la ja'alahu saakinan maanaam bu fu ko sooboon noonu la koy defee mu nekk lu taxaw waaye borom bi subhaanahu wa taala ci ak feeñu waayam la defee ni ker gi taxawut jant bi taxawut moog weer wi ak ak suuf si loolu moom mu indi kon alignement yooyu noonu te loolu noonu nit moo tax mu tàgg koy teg ni ko xanaa xooloo sa borom ni muy defal maanaam loolu moom moo tax mu wax ko ne ko alam tara ilaa rabbika mat kayfa maddabillah maanaam xanaa xooluloo jëm ci sa borom waxul xooluloo ker gi de sa borom xooloo ko maanaam mooy wan maanaam mooy ne loolu dafay wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi xam borom bi subhaanahu wa taala loolu ñooñu lay waxal waaye waxul ak ñi nga xamante ne ñooy awaam yi ngir ne ñoom loolu mën nañoo xool suba ba ngoon guddeeg bëccëg ker gi di daw tout le temps te duñu xool abadan te pour pourtant borom bi subhaanahu wa taala daf ni yatafayyu zilaaluhu ah, sujjadan lillahi maanaam nga xam ne euh, euh, euh, dafa ne ker yi dañuy ñëw di di dellu si di sujjóotal borom bi maanaam buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam lool moom mooy li nga xamante ne mooy feeñu googu loolu moom mooy indi muuraay yi nga xamante ne maanaam lëndëm gi nga xamante ne moom mooy am ci jant bi ak ci weer wi yow nit ki tamit daal di gis loolu loolu moo tax ah, ci riwaaya bu nekk ci imam ahmad ak sunan imam an-Nasa'i rahimahu rahmatullah alayhima yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tekki ne inna allaha idha tajalla li shay'in xadaa maanaam buur yàlla subhaanahu wa taala su fekkente ne dafa feeñu mbir dafa feeñu mbir rek maanaam xadaa mbir moom day toroxlu maanaam te loolu moom mooy ker gi borom bi subhaanahu wa wax na ne day dellu di sujjóot tel borom bi subhaanahu wa nag yow tamit sujjóotalal borom bi nga dem julli ji ci waxtu yooyu maanaam loolu tamit mu nekk loo xamante ne moom mooy xekma yu nekk ci ñuy war di julli julli jii nga xamante ne moom moo ci am daan ci gën a ñëw insha allahu taala ci bu ñuy tëj euh, euh, téere bi insha allahu taala mu ne wa qaala abu abdullah te moom mooy al-Bukhari mu ne lam yazkur Abdul te euh, moom mooy Abu Ubayda Abdul ibn Sa'id at Euh, mooy waa Basra gisoon nañ ko rahimahullah wa Shu'ba mooy ibnul Hajjaj al-Ataki wa Khalid ibnu Abdullahi euh, te mooy Abul Haytham Khalid ibnu Abdullahi ibnu Abdurrahman ibnu Yazid at-Tahhan euh, di Wasiti rahimahullahu ta'ala mu ne wa Hammad ibnu Salama te moom mooy ibnu Dinar naam <laughs> <laughs> kii mooy ibnu Dirham kii moom mooy Abu Salawat Hammad ibnu ibnu Salawat ibnu Dinar al-Basri eh, an Yunus moom mooy ibnu Yazid al-Ayli ñoom ñi ñëpp indi waale wuñu yu xawwifu biha ibada ah déedéet oh, ibnu astaghfirullah Basri bi la maanaam ah, ibnu Ubayd ibnu Dinar al-Abdi al-Khazzaz wa Basra rahimahullahu ta'ala Euh, dégg nga nga xam ne kuufiyul asla la voilà moom mi la raxmal dama dama dama sokk lisaan la nga sama laam mi dama jiitu rek mu ne wa taaba mu te moom mooy maam te euh, ki topp maam mutaabaa Muusaa maanaam ki mutaabaa kële nu mu tudd euh, déedéet moom la wax ne mutaabaa mooy Muusaa te mooy ibn Ismaïl ibn Ismaïl at maanaam eh, rahimahullahu taala an Mubarak mhm. waaw waaw xam nga loolu moom moo tax maanaam ñaari mutaabaat la ah, ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw ci nusxa yi la ah. waaw loolu tamit ci nusxa yi la waaw dafa wuute hmm. waaw léeg-léeg am na ci yeneen nusxa yi moo taabaahu ash'ath an al-hasan voilà voilà boobu moom waaw ci ci selon riwaaya Sahih imam al-Bukhari day am euh, ñoom ñaar ñi dëgg la toppante wuñu fii nag maam dafa tawa Musa mooy ibn Ismaïl at-Tabuzaki euh, an Mubarak te moom mooy Mubarak ibn Fadalata euh, ibn Abi Umayya al-Qurashi muy waa Basra muy Abu Fadala boobu rahimahullahu taala génn àdduna 164 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Hasan te moom mooy al basari annahu qaala nee na axbarani xabaare na ma Abu Bakra an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam le fait que ñee seen mutaabaat yëpp am waaye tuddaale wuñ ci loolu wàññiwul dëgëraay bi ndax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax indi riwaaya bi te fële ci kaw dafa waxoon ne anil Hasan an Abi Bakra fii nag mu ne anil Hasan annahu qaala axbarani Abu Bakra maanaam mu xam ne kon loolu daf koo dégg du loo xam ne lu sik sàkk la anin nabi mu jege ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam inna allah naka buur yàlla taala aji kawaje yu xawwifu dafay ragalloo bihimaa ci ñoom ñaar ñii ibadahu ay jaamam maanaam nga gis ne bi pa waxul bihaa da def ne bihimaa waaye maanaa bi be la maanaam ci ñoom ñaar ñii ibadahu ay jaamam mu ne waa wa taaba'ahu Ash'ath te moom mooy Abu Hani Ash'ath ibn Abdul Malik al-Humrani euh, di waa Basra génn àdduna 142e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa mutaaba ci Yunus ibn Ubayd moom la al-Khazzaz maanaam moom la def mutaaba bi maanaam ci moom mu ne an al-Hasan mooy al-Basri rahimahullah mais ñoom tamit ci seen riwaaya indiwul inna Allaha yu taala yu xawufu bi bi bihima wala biha ibadahu indiwaale wu ko hmm. waaye imam al-Bukhari rahimahullah taala daf ko indi nii ngir leeral rek ne maanaam xadiis yi day ñëw léeg-léeg maanaam yi ndool lent googu du ci am waaye comme ziyaadatu thiqa maqbula maanam bu fekkente ne dafa am ku dolli waaye ña dolli danoo wóor ñooñu dañ leen dañuy nangu seen riwaayaat moo tax mu njëkk indi maanaam boo xoolee ñoom ñaari riwaaya yooyu nga xamante ne dañoo jokkaloo yooyu daf leen indi moom mu nekk loo xamante ne dafa jóge ci moom maanaam moom imaam al-Bukhari ak ay sëriñam ba ci eh, ab Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu mooy bu njëkk bi jóge ci Qutayba ibn Sa'id ba ci Seydina Abu Bakra radiyallahu anhu bi ci def jële jóge ci Musa ibn Ismail ak Tabuzaki ba ci Abu Bakra radiyallahu ta'ala maanaam ngir leeral ne maanaam loolu lu dëgër la lu wér la wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari dina woon na ko 1040 dana ko indiwaat 1063 ak 5 1785 imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 1459 1463 1491 1502 imam Ahmad indi na ko hadith numéro 20 390 kon leen gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñaar ñoo ko jël mooy imam Bukhari ak imam An-Nasa'i mu amma ah, ah, imam Muslim abu imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wuy ko ci rahimallahu al-jamii mu ne baabu at-ta'awwudh min 'adhab al-qabr fi al-kusuf baabu bunte ngi nii boo xamante ne day leeral a at-ta'awwudh maanaam muslu gi nga xamante ne moom la ñuy muslu min 'adhab al-qabr ci mbugalu bàmmeel fi al-kusuf ci bu ñu jàppee jant bi wala weer wi li nga xamante ne nag moom mooy rapport bi nga xam ne moom la am maanaam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu musal la ci mbugalum bàmmeel ak mbu maanaam ci bu fekkente ne dañoo jàpp jant bi wala boog weer wi mooy ne tiital giñ lay borom bi subhaanahu wa di tiital di la fàttali boppam di la fàttali ne <coughs> lëndëmaay am na maanaam mooy jant bi wala weer wi jàpp giñ ko jàpp day indi ak lëndëmaay maanaam loolu naka noonu day indi lëndëmaay xattaa ci jant bi ak ci weer wi loolu nag da li muy tegtale mooy ne yow tamit kon nanga nga fàttaliku bërëb bi nga xamante ne mooy bi gën a lëndëm ci kaw suuf mooy bàmmeel maanaam ngir ne foofu lëndëmaay googu noonu fàttaliku ko nga muslu ci borom bi subhaanahu wa taala ci mbugal ci bunt boobu loolu moo tax maanaam mooy rapport bi nga xam te ne moom la ñu am wallahu a'lam mun a qaala bil isnad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy Qa'nab al-Qa'nabi an Malik moom mooy imaamu daarul hijra Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari an Yahya ibn Sa'id te moom mooy al-Ansari an uh, Amrata bint Abdurrahman uh, di uh, taalibu sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala Amrata bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara ibn Adas al-Ansariya muy borom xam-xam fiqh bu mag boobu an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di zawj an-nabi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an na yahudiyatan ne dafa amoon benn yahud bu jigéen boo xam ne jaa at dafa dikkoon tas'aluha mu laaj ko fa qaalat mu ne ko lahaa mu wax ko ne ko a'aadaka allah a'aadaki llahu yal na la eh, eh, maanaam daf koo daf ko maanaam ba ko laajee ba mu tontu ko ca koy tontu wala mu am soxla bum mu ko laajoon ba mu def ko ba mu jox ko ko ba pare mu daal koy tegal ko ne nekk a'aadaki llahu yal na la yàlla musal min adaabil qabri ci mbugalum bàmmeel hmm. maanaam loolu Euh, riwaayé nag bëri nañ maanaam am na ci riwaayé yuy wax ne ñaari yahuud lañ ñu maanaam ñaari yahuud yu jigéen lañ yoo xam ne ay màggat lañ ñoo xamante ne euh, ajuzataani lañ maanaam ñaari màggat yu jigéen ñoom ñoo ñëwoon ci sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam waxtaan ak moom ba ñuy dem nag ñu laaj ni ko ñu waxal ko mbugalum bàmmeel ñu ne ko mu ne leen ndax loolu existé na mu ne leen waaw waaw am na kay loolu am na mu ne laajal yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo ko laajee moom dina la wax ne la loolu am na maanaam loolu day tegtale ne ñoom yahuud yi xam nañ ne buggalu bàmmeel am na te loolu euh, moo xam ci seen tawraat lañ ko jànge wala bokk ci ay téere yi nga xamante ne mooy téere yu njëkk ya wala seen yeneen yi alayhim salaatu wassalaam nettali nañ leen ko waaye ñoom moom al lu mënti xew xam nañ ni buggalu bàmmeel moom am na ba moo tax bañ ko ko waxee nee na mu laaj ko ko nee na dem laaj yenente bi <coughs> <coughs> fa sa'alat mu daal di laaj moom sayyidat Aisha radiyallahu anha rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daal ne ayu azabu ndax def na mbugal annaasu nit ñi fii quburihim ci seen bàmmeel fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu wasallam ah izan ñoo ngi muslu billahi ci buur min zalika ci loola maanaam Eh, comme euh, maanaam forme bi eh, mën na nekk masdar comme aafiya hmm. maanaam mu nekk euh, masdar maanaam moo tax mu ne aizan wala boog mu nekk loo xamante ne day tekki day day day tekki eh, maanaam comme li ñu naan wala iyaazu billah hmm. mooy loolu maanaam ñi ngi ñaan buuru yàlla subhaanahu wa ta'aala mu musati wala boog a'uuzu billahi a'uuzu aidan billahi min zalik loolu tam mën na nekk mu nekk xaal mm-hmm. maanaam mooy ne maa ngi sàkku muslu ci yàlla dëgg dëgg na mu musal ma billahi moom ci buur yàlla min zalika ci loole maanaam mooy mbugalum bàmmeel te loolu nag euh, day wane ni nga xamante ne euh, day wane ni euh, mbugalum bàmmeel am na te ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wedde rek mooy ñu mel ne mu'tazila yi ci waa nitu biddaa ñoo xam ne jàpp nañ ne mbugalum bàmmeel moom amul ndax maa bu ñu gasee xool nangam du ñu gis kenn ku ñu mbugal ak yu mel loolu lool yëpp te yahuud yi dañoo waxoon ni sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko même ñi nga xamante ne ñëpp dinañ ko dégg nit ñeeg jinne ko du dégg mbugalum bàmmeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëggal tamit loolu ci moom mu ne summa topp rakiba mu daal di war moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam zaata ghadatin ci ci ab xëy maanaam ab suba markaban ak warwaay fa xasafat mu ñu daal di jàpp nag ash-shamsu jant bi fa rajaa mu daal di dellu si doxaan ci yoor maanaam mooy ne kon julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli julli waxtu wi nga xam ne moom la ñuy jullee jullik salatul moy mooy bu ñu jàppee jant bi maanaam comme mu fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mooy waxtu exact bi ñu mën a jullee jullee eet maanaam moom mooy bu jant bi jógee ba xayda romxen maanaam lu tolloog quinze jàpp vingt minutes romb ci lañ koy doog a mën a tàmbalee julli waaye bu ñu demee ba jant bi nekk ci diggu njolloor maanaam bu fekkente ne rombul kenn dootu ko mën a jullee ci maanaam waxtu woow rek lañ ko mën a def alors que ñeneen ñi ci def ñoom daan ko def bëccëg yëpp daa ma maanaam feeg génnul waxtu yi nga ne moom mooy waxtu yi ñu mën a naafila loolu yeneen fuqahaa yi waaye ba mu def tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ci même bu fekkente ne jamono ji mën a naafila loolu tamit daañ ko def loolu foofu bu ñu jàppee weer bu ñu jàppee weer wi ñi nga xamante ne mooy fuqaha Maliki rahmatullah ñoom mën nañ koo julli sax ba bu bu suba jotee maanaam julli suba su jotee sax mëneef na koo julli beneen bi ci des tamit moom mooy bu dee xanaa Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom bu fekkente ne julli gi maanaam da da dafa fekk mu euh, jant bi maanaam euh, jàpp nañ ko ba bàlli ko maanaam mooy wuññeeku na bu fekkente ne julli guñu ko duñ julli maanaam euh, duñu julli hmm. alors que bu dee weer wi mëneef naa julli ba tey maanaam loolu tamit moom la ñu wutee ci mbir moom noo yeneen yi ci def ñoom ñoo ko nuróole beneen euh, bi nga xamante ne moom mooy ci waxtu wi beneen bi ci def moom mooy ñoom maanaam waxtu wi nga xamante ne moom mooy euh, bu ñu jàppee jant bi su suñ suñ demee ba jant bi so bu boobaa julli gi day jeex wala boog bu demee ba nga xam ne wuññeeku na maanaam ñaari conditions yooyu ci la seen waxtu di jeexee beneen bi ci def moom mooy suñu jàppee weer wi su maanaam buñ demee ba nga xamante ne léegi eh, jant bi jóg na maanaam suba jot na hmm. ba bëccëg jot maanaam bu boobaa dootuñu ko julleete maanaam mooy waxtu wa romb wala boog ñu jàpp weer yi ba mu deñ carrément te fekk maanaam eh, jullee gunu wala boog yaa ngi ci biir eh, te yaa waaw maanaam fekk jullee goo loolu ba mu des comme niñ ko gisee fuqaha u Hanabila yi rahmatullah alayhim sinon ñi ci des moom bu fekkente ne jant bi dafa maanaam weer wi dañ koo jàpp maanaam julleeguñu ba mu ne wuññeeku pare nañ ca bu fekkente ne tamit suba jot na pare nañ ca maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy waxtu yi mu ne bi nga xamante ne kon loolu moom moo xam mu foo fa marra mu daal di romb rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam euh, bayna ci diggante zahranil xojar xojare maanaam ci euh, digg euh, néeg kër yi maanaam mooy appartement yi yére yi waa kër yenente bi xam nga yenente bi sallallahu alayhi kër gu nganda ngand la yoroon boo xamante ne soxna yi ku ne da laa wutal appartement maanaam noonu la la moo tax ñoom ñooy xujuraat maanaam moom noonu la euh, këram meloon summa topp qaama mu daal di taxaw yusalli mu daal di julli wa qaama mu daal di taxaw annaasu nit ñi waraahu ci ginnaawam fa qaama mu daal di taxaw qiyaaman ak taxaw tawilan gu gudd summa topp rakaa mu rukkoo rukuwaan ak rukkoo tawilan gu gudd summa topp rafaa mu daal di jóg yëkkati ko fa qaama mu daal di taxawaat qiyaaman taxawaay tawilan gu gudd waaye wa huwa waaye nag taxawaay boobu doonal gën naa néew alqiyaam ci taxawal awal bu njëkk ba summa topp rakaa mu daal di rukkoo rukuwaan ak rukkoo tawilan gu gudd wa huwa waaye nag rukkoo boobu duuna moo gën a néew ar rukkoo ko alawal bu njëkk ba summa topp rafa mu daal di yëkkati ko fa sajada mu daal di sujjóot summa topp qaama mu daal di taxawaat fa qaama mu daal di taxawaat qiyaaman ak taxawaay tawilan bu gudd woowa waaye boobu duuna moom a néew alqiyaam taxawal wala bu njëkk bi summa topp raka mu daal di roko roko nag roko tawilan bu gudd woowa fekk moom duuna moom moo a néew bu njëkk bi summa topp qaama mu daal di taxaw qiyaaman ak taxaw tawilan bu gudd woowa fekk moom duuna moom moo gën a néew mu daal di roko roko nag roko bu gudd a topp rafa mu daal di yëkkati ko fa sajada mu daal di sujjóot wan saraf mu daal di noppi julli ga maanaam mooy dafa taaya daal di sëlman fa qaala mu daal di wax maasha allah lak soob yàlla an yaqula ci mu wax ko maanaam mooy ca xutba ga summa topp amarahum mu daal di leen di digal an yataawadu ci ñu muslimin azabil qabri ci mbugalum bàmmeel maanaam kon loolu day tegtal lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala maa indi ko maanaam digal bi nga xam ne moom la leen digal ci ñu musli ci mbugalum bàmmeel hadith bi imam al-Bukhari dana ko indi waat ca kanam hadith mille cinquante cinq ak mille trois cent soixante douze imam an-Nasa'i imaamu Malik bi nga xam ne ci moom lañ jëlee hadith ci cinq cent neuf la ko indi imam an-Nasa'i ne ko hadith numéro mille trois cent huit imam Ahmad cinq mille quatre cent dix-neuf ak vingt-cinq mille sept cent six maanaam ko day gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari ak imam An-Nasa'i rek ñoom ñoo ko fi indi amma imam Abu euh, Muslim imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indi wu ko ci mu ne baabu tuuli sujuudi fil kusuufi baabu buntu tuuli sujuudi guddeluk sujuudi fil kusuufi ci bu ñu jàppee weer wi maanaam fii imam Al-Bukhari li mu ciy leeral rahimahullahu taala moom Euh, sujjóot bi dañ koy day gudd comme ni nga xamante ne noonu la nekke moom nekkee mazhabu jumhurul ulama ci fuqaha o hanafiyyi ak xanaabilay ak mbooloo mu bëree bëri ci Shafi'i rahmatullahi alayhi amma fuqaha maliki yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbooloo ci euh, Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom dañoo jàpp ne sujjóot gi jarut muy gudd maanaam euh, ngir ne ngir ne lan ngir ne rukoo ak euh, bu ñu taxawee loolu bu guddee bu ñu gisee mu wuññeeku daañ ko xam waaye bu sujjóot gi bu yàggee bu ñu yëkkati maanaam bu bu bu bu wuññeekoo duñ ko xam maanaam ak yu mel noonu waaye teit mais xadiis yi defee nañoo leer ci ne sujjóot gi dana euh, day day day day gudd comme ni nga xam ne noonu la xadiis bu ñu seetloo xadiis bi ñu romb maanaam da ngay gis ne rek day wax dina wax ki rukoo gi wax lu gudd waaye bu dee sujjóot gi du préciser maanaam kon bu boobaa comme taaya tamit ni mu dul guddee noonu rek lañ koy jàppee maanaam ne maanaam ngir ne taaya bi duñ ci yokk dara comme noonu tamit sujjóot yi kenn du ci yokk lulul xanaa niñ ko daan defe rek waaye loolu moom la imam al yi di tontu fii di dëgëral mazhabu jumhurul ulama muy Hanafiyye ak <coughs> Hanabila ak li ëpp ci Shafi'i yi rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abu Nu'aym te moom al-imam al-Fadl ibn Dukayn qaala haddathana Shaybaan te moom mooy Abu Mu'awiya Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi mu ne an ah, Yahya te moom mooy Abu Nasr Yahya ibn Abi Kathir te Abu Yahya Abu Kathir Yahya ibn Abi Kathir ah, an Abi Salama te moom mooy ibn Abdurrahman ibn Awf an Abdullah ibn Amr te moom mooy ibnul As radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na lamma ba nga xamante ne kasafat maanaam jàpp nañ ash-shamsu jant bi ala ahdi rasulillahi ci jamono yu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nuudiye ci la ñu wootee ne inna salaata naka julli jaami'atun aji dajale la maanaam mooy comme hadis bi bi ñu romboon léegi faraka mu daal di rukoo annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rakaatay ni ñaar rukoo fii sajdatin ci benn sujjóot maanaam summa topp qaama mu daal di taxaw faraka mu daal di rukoo rakaatay ni ñaari rukoo fii sajd sajdatin ci ña ci tamit sujjóot euh, summa topp jalasa mu daal di toog summa topp julliya ñu daal di wuññi an shamsi ci euh, weer wi mu daal ci teg ne wa qaalat Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha euh, nee na maa sajadtu musuma sujjóot sujjóotal ak sujjóot xatt benn kaana boo xam ne nekk na at wala bu gën a gudd min sujjóot boobu ma bañ doon bañ jàppee weer wi day dëgëral li nga xamante voilà te imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro 1045 fii la ko mujjee indi maanaam euh, xadis bii nii kon dootuñu ko gisati imam Muslim indi na ko xadis numéro 910 imam an-Nasa'i indi na ko ko xadis numéro 6631 ak 7046 ak 7080 na nga gis ne kon imam al-Bukhari imam Abu Dawud maanaam ñu naan fi sajdatin boobu maanaam li mu ci jublu rek maanaam moom mooy euh, ci sujjóot yi nga xam ne mooy yu normal yi ñu daan def maanaam waaye ndax xam nañ ni julli maanaam ñaari sujjóot ñoo ci am maanaam loolu la ci loolu la ci namm voilà dégg nga waaye jubluwu ci ne benn sujjóot kese kese kese déedéet ah, dégg nga kon ah, loolu comme niñ ko gise woon maanaam arba rakaatin maanaam arba ay sajadaatin